allahu akbar kon bi nga xam ne loolu am na kon mu ne ma ñu ne ko lii de diw bu góor wala bu jigéen ne moo ko fi indi moo la ko jox kado xaala mu ne yaa aba hir mu woowaat ma <laughs> ne ma yaa aba hir yow aboo hir qultu ma ko labbayka ya rasulallah wuyu naa la ndaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam loolu yi dañ ciy jànge ne mooy ni ngay wuyoo mooy labbayka waaw wax naa la ñi nga xam ne xamuñ jàpp ne wala a sàngam wala ñoom sàngam rek ñoo war di wuyoo ta euh, labbayka yow boo wuyoowoo labbayka day war ne bokkoo ci ñoom diw loolu du waxu dara waaw waaw loolu mooy ku xamul la kooku dafa xamul dañ koy xamal mais nag boo xamoo bu ci mere ay nit naan diw ah mu ngi mel du taalibe waaw boo ko woowee au mu ne mbàkke mu naan labbayka na la yow yaa xamul li ngay wax nga naan mbàkke yow dama <laughs> mbàkke mi ngay wax ka tax nga naan mbàkke kooku lan la doon wuyoo buñ ko masoon a woo wallahi njort boobu lañ am ci moom te loolu lañ ku loolu lañ mën a ni lii la doon def mooy labbayka la doon woon ndax doonul woon lu yonent bay sa sam def loolu la doon def waaw yow nga taxaw naan ma waa ji lu tax waxut si kii ah kurusam war naa dagg de waxoo lu am de parce que lan bañ ko waxut si <laughs> ma ne tay la kurusam gën a sax waaw yow mi naan fii te xamoo yii kurus ba la gën sax bu dee borom kurus la ñu yow <laughs> way waxi caaxaan yooyu waaw taxawoon nañ ci tuuti tamit bi ci kiiw Seydina Muaaz ah labbayka ya rasuulallah wa sa'dayk waaw kon labbayka noonu la yonent way sa saam doon wuyoo gis nga saxaabaam yi tamit noonu la doon wuyoo kon nañ jàpp loolee muñ la woowee nga ne labbayk waaw wax nag xamul nga xamal ko parce que ñenn ñi dañu xamul ah parce que ci noonu lañ leen yare quoi yow daal da war a topp sant ñoom diw rek di ko wax saa su ne alors que affaire bi du loolu affaire bi mooy naka la yonent waaye saa saa doon doxale ñoom diw ñoo ñële moom loolu la doon wax voilà. <laughs> léegi nag kantaal li ñeneen ñi def santam lañ yor wuteeg lii lu ñu royukaay ak ku mu mën di doon ci ñoom du royukaay amul moom moom loolu lay wax. sant ba lay sant lay lay lay wuyoo man du ma wuyoo sant bi parce que li yorent bay sa saab doon wuyoo ak saxaabaam yi loolu laay wuyoo neex na ku mu neex naqari na ku mu naqari mais loolu la wax au monde waaw ak kooku ku mu man di toll nag waaw waxuñu na nag <laughs> gënut li ko gën mooy lii yorent bay sa saab doon def mais ku ko def waxuñ la def nga lu xalaat léegi nag yow comme que yaa ngi ci loolu nekkal ci li nga nekk mais bul ayibal koo xam ne moom bu ñu ko woowee labbayka la doon wax fii tarhibihi ci wuyoom bu mag ba comme ni ko boroomu xilaasu dahabi radiyallahu anhu daal di waxe waaw kon eh, mu ne kon labbayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ma alhiq ilhaq ma alhiq ilhaq ila ahli suffa demal ci waa ahlu suffa fad'uhum lii nga woowal ma leen <laughs> waaw xam nga ahlu suffa gisoon nañ leen fi waaw baabu fadli zuhdi gisoon nañ leen waaw hein gisoon nañ leen waaw mooy buntu bi ñu gé- bi bi ñu génn gisoon nañ waa ahlu suffa danga ko fàtte yaa bay hadis numéro quatre cent soixante neuf ah, bi nga xamante ne nii ci Euh, Seydina Abu Hurayra mii moo ko nettali woon moom naan laqad ra'aytu sab'iina min ahli suffa ma minhum rajulun alayhi ridaa illaa izaarun wa immaa kisaa'un qad rabatuuha fi a'naaqihim waaw xadiis boobu gis naa soixante-dix ci waa ahli suffa amul kenn ci ñoom ko am làmbaayu kaw waaw am làmbaayu kaw ak làmbaayu suuf bu mat sëkk ab complète ma suñu koo am ku ci am daal benn ngay am soit benn bu kawe boo xam ne comme benn liñ naan waaji wam ko solee moom kese la am teg ko ci kaw kaw yére bi ci kaw mbagg mi mu wàcc wàcc ba ci suuf mais amul tubay wala mu jël tubay joo xam ne moom lay takk lool kese lay yam takk ko ci seen loos yi loolu gisoon nañ foofu waa su fa waxoon nañ ci moo tax jarul ñu ciy taxawaat voilà loolu jarul woon ñu ci jarul ñu ciy taxawaat te gisoon nañ ko boo fàttale ko ca hadis numéro cent six cent six gisoon nañ ko foofu it walillahi alhamdu wal minna euh, euh, euh, muy fa nga xamante ne nii moom la kii doon wax ah, an abi firas rabi'a ibn ka'b al aslami xaadimi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa min ahli suffa waaw loolu tamit gisoon nañ ko te taxawoon nañ surtout bi ma la mujjee wax boobu taxawoon nañ ci waa ahli suffa nga xam ne ay way ñàkk jullit ñi ñoo nga xam ne dañ leen defaroon benn mbaar ci ginnaaw jàkke ji nga xamante ne fa lañ doon nekk eh, nekkoon way ñàkk ñoo xam ne ñu bari nag ci ñoom dëkkuñu woon ci réew ci ci ci Médina ay doxandéem lañ fa woon ñëwoon li leen soxaloon mooy ñoroon mooy jàngaleem yonent bi saa saaf ak takkoog moom waaye comme que xamuñu fi kenn te amuñu kenn ku ñuy mën a nekk ci yow ak yooyu léeg-léeg mais waxoon naa la léeg-léeg ndax Seydina Abu Sa'id al am na xarit bu woon ne moom mas na fa nekk. mooy waa dëkk bi sax bu amee yenn tolof tolof yi manoon nañu ñëw ci ñoom waaye luy teeke ni dañoo ñëwoon tamit ngir dund loolook seen bokk jullit yi solidarité ñoom ci loolee ba xam mbir mi mooy ñoom waalu sufa yooyu fuqaraul islam la woon way ñàkk way ngëm yàlla yi ba pare nekk ñoo xam ne li leen ñoroon moo doon xam-xam alquran nekk ñoo xamante ni jàngkatu alquran yu matta kawe ak ñi nga xam ne ñoo doon takk bii teeg li nga xamante ne di takk eh, eh, eh, li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaam nga xamante ne yonent bi alayhi salaam waxoon nañ la ko këniñ moom dafa bokkoon ni mu doon doxalee bu ñu jullee géen yi ba pare da doon da doon wax saxaaba yi radiyallahu anhum koo xam ne gis na ni am nga loo am yaakaar na ne yow am nga loo mën a yóbbaale mu ne yóbbaale leen waaw yóbbaaleel nit ñi di yóbbu ay ñaar ci ñoom ngir loolu ngir bañ a toog rek naan walla gaa yi amuñu ay woy ndeysaan rombu leen ba pare dem teg teg teg teg say say say soos yooyu lekk waaw jënd mburu rombu leen yónni sa doom bu jënd mburu rombu leen ci mbedd mi waaw ñuy ñu ñu ñu nekk ñoo xam ne STF amuñu fuñ loolu loolu wallahi ñun ñun ñun suñu xol yi xaw ma lan moo ci ne waaw waaw nga gis man koo supporter romb jënd say banaana ak say bopp romb leen dara amul sax benn bés boo xam ne di nga jël sax benn paquet sax jox ko ko wala benn liis jamais waaw dañoo ma ah, non il faut nga jàngal leen ñu mën a jàpp ñu mën a napp moo gën di leen may jën kadib xam nga wax nga lu amul waaw ndax nay kese waaw mooy insensibilité boobu nga xam ne eh, yow amatoo jég-jég ci sa mbokk jullit buy souffrir wal iyaazu billaah loolu daa loolu benn virus la bu yées boo xam ne bari na ci ñun ñoo xam ne mooy taxawaalu seen xol waaw l'inconscience l'indifférence plutôt l'inconscience et l'indifférence parce que l'indifférence pure waaw plus que lu bari mooy l'indifférence mooy koo xam ne en fait fi muy nit pour yow comme ci ñoom yow comme aw xeer quoi amoo kenn ku lay déglu te loolu dafa méttee surtout réewu Europe yi te ñun suñu réew yi attention rek am na gox yoo xamante ne ay yenn kii yi mais noonu la ñu mel léegi ah waaw lépp lu ñuy wax Europe ci côté boobu l'individualisme gu yées gi man sama bopp bopp kese cet égoïsme am na ci suñu gox yi Afrique réewu jullit ñoo xam ne noonu lañ mel ak vraiment ah. waaw am na ci gox yoo xam ne noonu lañu mel. waxuma réew mi yëpp mais am na gox yoo xam ne ci yenn réew yi noonu lañ na loo xoot ba leen différence waaw nit ki amul kenn koo xam ne moom lay waxtaanal amul nopp bu koy déglu koo xam ne dina jël ci jotam sax ne dix minutes yi daa toog déglu waaye waa ji toog ci mbedd mi noonu ñëw fekk ko ah comment allez-vous ah salaamaaleykum bi waa na def waay ah, ah waxtaan ak moom toog léeg-léeg dina dégg ci moom yoo xamante ni moom mën na koo faj wala li tax mu ne fii après dina jàng yenn préjugés yu bari yu amoon ci waaj ak ñuy nekk ci mbedd mi mën na deñ te waaj loolu loolu da koy faj le fait que danaan ah ndax yàlla yàlla def na koo xamante ni nii nopp boo xam ne pare na ngir déglu ma Allah loolu gisi gis nga li ñu ciy njëriñ moo gënoon ay médicaments yu bari yoo koy dóor di ko jox du ko yëngal feebar bi ñu yor am na ñoo xam ne li leen teg feebar mooy loolu mooy amul kenn koo xamante ne moom la ñuy wéttaloog moom wala ku leen di déglu wala au moins di leen jox la a importance loolu dafa am solo parce que nit ñi yemuñu amul naan loo xam nañ jàpp ci yàlla xam ne yàlla jotee fi de. non loolu c'est bon très bien mais ma ne nit ñëpp yéen bi moo leen bind wutee seen jëf yi seen jëf yi dafa wute seen xaalis waaw ah, c'est trop simple wal iyaazu billah mooy ñooñu di bàyyi xel ne ci dund gi lañ bokk te samay mbokk lañ samay mbokk deret lañu même bu dee la man may ku ñuul ndax kullukum min adam alayhi salaam wa adamu min turab lañu yonent way saa saa yéen ñépp ci maam aadama ngeen jóge te aadama moom ci ban la ko borom bi defaree kon ñun ñépp ay mbokk lañu waaw wa ja'alna dhurriyyatahu humul baaqin gis nañ ko fan waaw waa Seydina Nuux man borom bi maa def ak njabootam ñooy ñuy des ci kaw suuf kon nit ñëpp ay bokk lañ mbokk bu sori kese fi am waaw rawatina nag koo xamante ne jullit la ni yow waaw muy mbokk plus yeneen ak yu bari yu yu xaqul islam xaqul jaar xaqul nangam ak nangam nga ful ko ne ndax lan sa égoïsme dara yëguñu dara bàyyi leen noonu. dañuy jekk rek ñu ne eh, waa ji fanaan fii de moo génn àddina waaw ganaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daxa nanga mag nanga alors que manoon ngeen ko jàppale kenn defu ko waliyasu billah waliyasu billah loolu ñaaw la yonent bay saat saam da doon jël dispatché leen ci biir saxaaba yi comme yow am nga dar booy dem mu ne na am ñu ñu waxoon nañ la keroog ba Seydina Abu Bakar ne euh, am ñu yóbbu ne Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr yóbbul ñii ñu ànd ak yow kër ga moom mu dem ànd ak yonent way saasam loolu léegi yonent way saasam mosoon a def loolu ñi des ak leen nañ dem nañ leen dem xam nañ ne yonent na gàññ te loolu ration yi la doon wax naa doon ut du du du at at mi imagine nga lii bés boo xam ne man am bés boo xam ne ñeent ñooy yóbbu ah. te léeg-léeg ay soixante-dix lañ doon doon léeg-léeg ñu gënoon bari léeg-léeg ñu tuuti imaginez fukki nit lañ yóbbu ñi des ñëpp yonent way saasaam ne nañ dem kër ga la fa nekk la jël léegi foofu dafa ne am na lu ba luñ naan décoloration mais day jeex moo tax léeg-léeg da am dara lu lekk illal aswadaani kon li al sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daal di wax kon nag il ñu am cette solidarité Allah faut ñu xam ko te di ko doxal te yàlla képp tax waaw ndax innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ay mbokk lañ de waaw waaw ñun nag dañoo miin mbon ba ñun ci fanaan ci poubelle yi fee te ñu mën koo dimbali ta ta eh, ñu bàyyi ko fee ci mbedd mi ci seddaay bi ñun ñu nekk au chaud te masuñoo ma masuñu sax ne nañ jël bouteille bii eh, tàngalal ko kafe sax jox ko loolu sax nit ki du ko def waaw. waaw naa ko jëndal lu tàng fii ci kii bi comme que man ma ko indi sama kër par raison x mais euh, lenn de xanaa wan naa ko euh, un café chaud laaj ko mais yow mais monsieur excusez-moi vous buvez café ah mu ne la waaw euh, qu'est-ce que vous préférez mu ne la bon du cappuccino waaw cappuccino et les croissants vous vous préférez quoi waa ji wax la nga dem dugg ci boutique bi léeg-léeg ci côté boutique yi la ñuy ne ngir bëgg ku leen dimbali nga jënd yooyu tax nga jël jox ko boo may am am maj mu gën a di sax jënd ko fële ñëw jox ko paquet bi ne ko mu ngi nii waaw jàppati ci ah voilà yal na yàlla jàppale leen bon wala bu dee dugub dara xool sa yoon nawu ci sa mbokk la moo xamante ni en humanité ñu ci laaj ci yàlla nga dimbali ko te yàlla tax bien sûr boo ko mënee boo ko mënul nag na ku innamal a'malu binniyya wala binniyat boo ci wax baax na ndax yër ñaari version yépp a wër waaw yëpp ci yéene yi la toll kon nag euh, il faut pas ñu nekk ñoo xamante ni l'indifférence boobu nga xam ne ça tue waaw ça décime il faut pas mu nekk loo xamante ni moom la ñuy jikkoo wal iyaazu billah yeneen may saat sa am kopp bii sawaay ñu ko jox ci soow xam nga ne bariwul mais mu ne ilhaq ila ahli suffa fad'uhum lii mu ne abu hur abu hir yaa baa hir <laughs> mu wuyu demal ci waa ahli suffa tey nekk ci jàkka ji sonn lool adyafu l'islam waaw gani l'islam lañu jóge fu nekk ci gox yi ñëw tumuraanke biir Medina gi waaye <laughs> rasulullah nga fi de sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu am bokk koog ñoom gis nañ keroog bi Seydina Ali Seydina euh, Sayyidatu Fatima bi ñu bëggee <laughs> leen xadam ku leen di dimbal xaadim yonent bay sa sam dafa bañ ne duma leen ko defal bàyyi waa ahlu suffa ñi allahu akbar taxawoon nañ ci taxul jarul ñuy taxawaat <laughs> non <laughs> resu boppam la ne duma la defal utal la ku lay liggéeyal te waa ahlu suffa nekk fii ci coono yu mel ni duma ko def man rasulullah allah sallallahu alayhi wa mu ne demal nga woowal ma leen fa du'ahum li qaala sayna Abu Hurayra ne wa ahlu suffati muy leeral fii nag wa ahlu suffati adyaaful islam laa ya'woona ila ahlin wala maalin wala ala mu ne wa ahlu suffa yi mu laaj ne ma dem woo leen te ci ñoom la bokkoon mu ne ñoom suffa mooy mbaar moomu nga xam ne fa lañ doon nekk nga xam ne mbaar la moo xam ne ci der lañ ko defare woon léegi mu mu mu mu ne leen <laughs> mu ne ñoom wa ahlu sufa ñooñ adyaful islam ganil islam la comme nañ ko wax laa ya'uuna ilaa ahli amul woon benn njaboot bu ñu fa amoon boo xam ne fa la ñuy dem dellu waaw bu guddi jotee wala buñ xëyee wala buñ ci wee fa la ñuy dellu di dem wala malta amuñu woon alal joo xam ne moom lañu doon sukkandikoo ay way ñàkk lañoo ñoon wala ala ahad doomu ñoon sukkandoo amul kenn koo xam ne ku leen doon ku ñu mënoon a ah, kii de suñu mbokk la fi xamante nañu wala ñëw ci moom déedéet amul woon waaw mu ne yonent bi alayhi salaam nag idaa atatu sadaqa mu ngi nii moom laa doon Abu Hurayra am na benn riwaay riwaay bii sax indi na ko idaa atatu radiyallahu sarax parce que yonent waaye saa saa doonu loon lekk sarax hadiya la loon lekk waaw loolu boo bokkoon ci signes yi nga xam ne ku mel ni al-baahith an al-haqiqa Salman ibn al-Islam radiyallahu anhu bokk na ci signes yi nga xam ne moom la ko rabbin ya joxoon ak prêtre ak yooyu ne ko yonent boobu de di feeñ te mu ngi feeñ jamono ji ci bërëb sàngam bokk na ci ay mandargaam du lekk sarax waaye nag dina lekk hadiya Seydina Salman keroog bi mu ñëwee di tuub si fekk mi dina la ne woon doon liggéeyal benn yahut bu ko buñ ko naxoon ba jàpp ko <coughs> bi mu ñëwee bu ci yonent bi alayhi salaam euh, ak xaatamun nubuwwa yooyu si ñam ko li mu njëkk a def ne damaa liggéey ba kii ut benn caru tàndarma bu baax waaw boo xam ne tàndar raisin raisin yu baax yu ci nekk ma ñëw euh, euh, raisin quoi ñëw indi ko yonent bi alayhi salaam ne ko lii sarax la nee na ma ko joxee ma gis ne mu jox ko nit ñi ñoom ñu lekk moom lekkul. ma bàyyiwaat ba beneen bis ma indiwaat beneen bu mel noonu ne ko lii nag hadiya la nee ma gis mu ñam ci jox ñi ñin ñi ñam ci mu ñam ci ma ne ah lii la kon loolu moo tax fii noonu la ma sa doxale doon loon lekk sarax ndax waxoon na eh, sayyidina al-Hasan ibn Ali ama ta'lam anna as-sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad xanaa xamoo daganul ngir saydina muhammad waaye du caagante ne waa kër saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu kon mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko masoon a dikkal sarax ba'atha biha ilayhim waa ahlu suffa la naan yëm leen ngeen yóbbul leen ko waaw walam yatanaawal min shay'a doonu ci woon laal dara doonu ci woon cof dara dara dara ndax doonu woon lekk sarax waaw wa idha atatu hadiya waaye bu dee addiya kado moo ko dikkal arsala ilayhim waaw mu woote yónnee ci ñoom ne woo leen leen ñu ñëw waaw allahu akbar tey ñoom ñooy ñëw lu mu war a lekk loo xam ne war na lekk dara ñoom nañ ñëw allahu akbar waaw moom jombalawul woon këram ñu fiy gis way ñàkk ñi comme ni ko waa Quraysh ñuy yiis ñi doon wax wal iyaazu billaah ña nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo gëmul ci ñoom après waaw bañ nee ci seen réer ga naan yonent bay sa sam dàqal ñi waaw daqal ñi waay ay Bilaal ak Suwayb yi dañuy ñeme te ñun ay kilifa lañ di bokk ak ñun jotaay suñu boroom ne wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alayhim min shay' fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin voilà waa Quraysh ne ko daqal suñu boroom ne bul daq kenn te boo Quraysh lañ ne woon wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bul dàq mukk waaw nga xam ne ñooy woo di jaamu seen borom di ko dagaan di ko jaamu bil ghudu bil ghadati wal ashi ci suba yëg ngoon te nam muñu yuriduna wajha moom kesi leen tax di def loolu ma alayka min hisabihim min shay seenu àtte nekkul ci sa loxo leen na ci waaye it nekkul yow sa xisaab nekkul ci ñoom boo defee nag li la waa Quraysh ñii ni dëkk ak ñu xamul dara ñi naan dàq leen ndax bu boobaa ñun ñuy mën a toog ak yow ndax ñii dañuy yàq suñu jotaay yi ah ils ne ñun classe boo defee li ñu wax fa tatrudahum fatakuna min az-zalimin boo leen dàqee ne di nga bokk ci ñi nga xam ne doxaluñ li ñu war a doxal waaw. ba pare mu ne ko wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi waaw. ba pare digal ko ne ko sax waxuma bul dàq mais muñal yow sa bopp ngay nekk ñoom voilà <laughs> kon loolu la moo yorentuway sa sam jombul woon këram ñoo xamante ne ay ay délabré lañ ay way ñàkk ñoo xamante ne kenn nanguwu leen ñu bari ko ci suñu classe yu jamono yi nanguwul ñuy ñëw seen kër ndax ne dañ koy ilimal dañ koy ñii koy ñii non xolal si ñenn ñi gën a gis ay termes yu ñaaw wallahi la ñuy utiliser naan mais ces déchets là wala a'uuzu billah bu ayaal ay nit tan nga mën a tiime nit ak bu man di mel nga nga koy woowe déchet quoi mooy mbalit yi wala yaa am na ñoo xam ne bi gis nga ci ràngate kooku rakkaajoog reewale parce que am na leen borom bi jox wallahi dañ leen di gis yow sa xol bi danga sa xol bee jeex waaw yow danaan ci gis nga bu ma ko maloon dara ba léegi fut naa ko fut yu baax wallahi way nag xamul seen bopp mais na am na def attention mu façon bu continuer noonu moom si boppam balaa dee <laughs> borom bi dina ko nattoo lu mel noonu wal iyaadu billaah wala kenn ci njabootam bi bu boobaa dina xam affaire yi mu demee waaw mooy nit ku baax waaw amul di yi sa taalibe yeeg yooyu parce que voilà am nañu foor a ñëw daal président wi ñëw nga dàq mais tey moom taalibe yi nga xamante ne mooy ñu ñàkk ñépp bu fi kenn ñëw nga convier nag sa taalibe yu foor borom alal yeeg borom paxero yi ak ñi nga xamante ne ñooy Tesla yi ñi nga xam ne mooy kii yu mag yeeg Mercedes yeeg yooyu ñu ñëw ak seen i daam yi seen kii nga ne ñooñu ñooy taaral sa jotaay wallahi taaraluñu ko. taaraluñu dara kantaan ñi nga xam ne fii lañ mas a nekk ñooy dekk ci liggéey bi ñoo lay defal lu nekk waaw di sonn di bàyyi seen i mbir ngir yow tey parce que am na kilifa bu rëy bu fi mën a ñëw te bëggoo caméra yi jël leen ndax jàpp nga ne day ñaawal sa jotaay nga ne leen ah dongo yi bés sàngam man ngeen a des kër ga rek waaw loolu mooy ndigal li wal iyaadu billah kël foo ndigal ndigal looloo yées kookoo yées même bu dee gaay nee nañ ci moom la ñuy taasoo barke kookoo yées waaw borom bi xam na de <laughs> bu dee nit ñi xamuñu te ku yeewu ca booroo dina xam li tax mu ne leen toog leen kooku nag boo fa bàyyeetee sa bopp parce que maama may diw wala baay may diw yow yaa ko des sa bopp xamal ne kii amul benn considération pour yéen nawloowu la nit yéen faalewu leen waaw niti àddina bu ñëwee mu mu mu mu mu mu brader leen ngir niti àddina waaw wal nit ku baax ku ne lay nekkal amul naan la ñii lay nekkal ñii ñooy walla walla ñi ma war a àndal dañoo war a nekk ñu tedd ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara law ko xamul dara ko doon wax mbokkam na waaw ca suuratul kahf an ko yow di bàkkoo ana ak sa non non seulement maa la alal mais euh, quand même <laughs> la qualité de mes compagnons <laughs> man high class bi laay àndal man ñi may maa la gën a tedd ay mbooloo may dara alors que yow yaa ko dee yaa yow ñoo xam ne duñ dara les non classe ñooy ànd ak yow <laughs> waaw waaw eh, kafarta billadi xalaqaka min turab waaw sama xarit xarit sama yow da ngaa da ngaa commencé di wedd kii la bind ci suuf yow ci suuf nga jóge mu ngi koy delloo ci suuf ku jóge ci suuf nan ngay balballoo di rëy rëylu bay mën a wax sa moroomu ku jóge ci suuf ni yow nga koy wax lii ndax lan am na lu la borom bi yekkal ci ay ndabi xa am am walla iyaazu billaah il faut di xalaat tey yeew waaw kon nag yonent bi saa salaam da leen bu la da leen di woo wa idaa atatu hadiya arsala ilay da leen yónnee ni nañu ñëw ci ñu ñëw ci kër waaw te woon ñëw naa ee eh, noonu yéen bu ñëwee da leen doon woo ñëw ñu ñëw wa asaaba minha wa ashrakahum fiha mu ñam ca loolee boole leen ak ñoom tey rek lay saasaam ñu doon doxal mooy fiha du moom mooy lekk ba pare bàyyi leen affaire yi de ah non ah non ñun ñuy lekk da di jox ñu lekk ba pare lu des mu jël allah moo ñu jàngaloon kii kii kii saaqil qawm kii kii kii nandal nit ñi mooy ci mujjee war a am waaye léeg-léeg moom ñu jox ko parce que moom du nandal nekkul moo doon nandal mu nekk fenn ñu jox ko comme bañ ñëwee jox ko dara mu naan ndejooram mu gis ki fi nekk mooy Ibn Abbas càmmoñam nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mais booy naan di jëllale comme dangaa war a moom moo ñu jàngal ne deel sa ndejoor mais am na beneen njàngale tamit boo xam ne waxoon nañ ko gisoon nañ ko ci yenn xadis mooy eh, fi mu ne kabbir kabbir del féetal ki ki ki ki nga xam ne moo féete kaw mais bu dee looy naan di joxe loolu ndejoor bi moo priorité moo tax dafa laaj Ibn Abbas ne ko est ce que gërëm moo ma jox ki nekk ci càmmoñ bi mooy da koy laaj da xàqam la Allah da koy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamit bi la ko salla ah. mais da koo laaj ndax gërëm moo ma jox kii mën na ko yow sa def duma ko bàyyee kenn daal di jël naan ndax moom itam maqalan huwa al-faqihu tarjumaan al-Qur'an ibnu Abbas radiyallahu anhuma mais eh, yé yeneen tray sa sab sa desin moom lu mu ko ëfala kat baal rek ma jël naan waaw loolu la lii mooy mbir mooy moom bar kaw dañ leen a doon jox waaw moom naa ne joor a joxe kon affaire baangoo eh, eh, yonent way sa salaam noonu la doon def woo leen ñam ci bokk koog ñoom wa ashrakahum fiha eh Abu Hurayra nag ne nag lii ma yonent bay saa saa ne demal woo waa ahlu suffa ci ci ci kopp néew mii mu tuuti mii soow mii mu ne nag ba mu ma waxee ne ma demal ilhaq demal woo leen fa saa ani zalik affaire boobu daal dese na maa kontaan de <laughs> dese na maa teg ci greffeur ak contentement de waaye fa qultu ma ne ma wax sama xel mooy du ko wax ci kaw. wa ma hadha al-laban fi ani suffa ma ne mais soow sii soow mii nii lu lii lii ci waaw lu sofal muy ñoom bu ñëwee daa lii da leen a xaaja mat sax kuntu ahqqu ana an usiba min hadha al-laban sharbatan ataqawwa biha loolu lépp ci xelam la ko wax man maa ngi jàppoon ne lii maa ci gën yey loo xam ne buñ ma ko joxoon moom jàppoon na ne gis nga soow mii nii parce que sa biñ ko def lii moom bu ko jëlee naan ko man non seulement man moom doosu mais nag dina ma may ma mën a taxaw quoi lu ma dëgërloo char ba ma am ci benn guux bokkul moom lii bu bokkul guux muy jeex ndax bariwul léegi lan la ñu di leen sant salaam loolu moo ne pour man la <laughs> mu ne ma woowal waa ahlu suffa yi ne ah te ñun ñu bari. tamam na yaakaaroon ne maa ci gënoon ay ay pour man mii nga xam ne bu ma ci naanoon benn guux rek nga xam ne naa ci mën a dëgërloo loolu dañ ciy xam tegginu mooy nit ki ndax lii nit la waaw. mais teggi ni mooy bu ko wax ba kilifa gi di ko dégg waaw mooy léeg-léeg mu def loolu loo xamante ne nii sam xel doomu aadama man na ne ndax xamoo moom moo xam waaw mooy sëriñ bu mat li mu doon léeg-léeg mu digal loo xamante ne waxuma digal yu wuteeg sariya ah yooyu waxuma ko rek comme yu mel nii kantaa yu wuteeg sariya moom da bañ ma tëdd ci naaj man amarakum bi ma'siyatillah fala tuti'u ku la ne bul julli nga ne ko yow mu lay ba ah ma julli nga ma wax yow eh xawma la xamuma la bokkuma ah, nga ne man ma woo yaa ma garanti yaa ma kii yow pare naa yow loolu mooy affaire bi ku leen digal mooy yàlla loolu mooy yàlla la lu yàlla digle la def leen ku la ne bu ko def mooy yàlla la digal waxuma la bu digle la def mais moom ci boppam ngay bàyyi bàyyi ko waaw boo amoon numéro effacé tabul demati foofu ak lu la gaa man di wax dañuy wax lu leen neex du dëgg amul. nga bàyyil fële ak ku ko mën di topp waaw mais boo mel nii yow am na benn bi comme lii demal woo ñële parce que du ñu séddale te yow nga yaakaaroon ne pour la même bu doomu aadama leen ci mais dina xam ne kii bu man ma fu ngoone yooyu mbiru doomu aadama la day ñëw mën na ñëw mën na la gaaral mais bu ko wax mooy man na traverse sa xel nga wax sa bopp waaye bu ko wax ba kilifa gi di ko dégg alhamdulillah loolu mooy ay teggin léegi nag ah waaye mu ne fa idaa jaa waaw nee ah yeneen may saa nag bi ma jàppee bi ah ma dem woo leen <coughs> ñu ñëw <coughs> léegi nag bi nga xamante ne nii ci la gaa yi ñëw mu ne fa idaa jaa amarani bi gaa yi waa ahlu suffa lay wax mooy bi ñëwee ñoom mu digal ma nag fa kuntu ana utihim wa ma asa an yablughani min hadha al-laman waaw <laughs> ah, wa lam yakun min ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam budd <laughs> waaw nee na fa iza jaa ah, amarani